Sëriñ Tuuba ak alquran wala si ne yu masikoona bil kitaab bi wa aqamu salaata inna la nudihu ajral muhsinin sadaqallahu dem ba Demba Kabe nee na sëriñ Tuuba xaadalahu llahu maxsaarloo mas leen mas na leen a bindloo ab kaamil ci benn bis ba tàkkusaan jotee bañ ko ko joxee mu ne leen lii de xanaa ñun dong ñoo ko mas a def ñu ne ko waawaaw ñett li bii nag nuroo naag ba ca irwaawu nadim bu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana waaye taxul ñu bokk ndax booba kaamil ba ñetti fan la amoon sëriñ Mor Bando Sow mas naa bindloo sëriñ Baara Asuñang ab kaamil ba mu ko ko bindalee mu fay ko jël kaamil ba yët ko sëriñ bi ba sëriñ ba gisee sëriñ baara ña ne ko gis naa sa mbind ma waaye ka ko jëndi indi ko fii du la ëppale ca tuyaaba ja lii nag danañ ci mën a xame ne bindi téere di ko wecciku teewal nga am tuyaaba yi mbind ma sëriñ Touba mas naa woo sëriñ Mahamadul Moustapha ak sëriñ Fallou di leen jàngaloo ku ne ab kaamil cib néeg nees tuuti sëriñ Mahamadul Moustapha génn sëriñ bi ne ko da ngaa àggal mu ne ko waaw mu ne ko xarala nga de noo ko defee mu ne ko yaane woon ku jàng ñetti xul huwallahu wàcce nga ab kaamil <laughs> sëriñ ma bànji faab si la nee na ñoom waa daaree kaamil dañ daa def buñ buñ manqué xaalis dajaloo bind ab kaamil yëpp ko sëriñ bi mu jox leen dara am bis ñu def ko jox ko sëriñ Mahamadou Lamine Diop mu yëpp ko sëriñ bi ba mu àggee sëriñ bi ne ko seen silaase ñëw na mu ne ko waaw mu ne ko andi leen fu ngeen ko def daal di tàmbali di di tibb ci xaalis bi di wax benn benn wa hada zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkarun sëriñ Mahamadou Lamine Diop ne ko laa mun na roon a xattu ba ko sëriñ Mahamadou Lamine Diop indee wax leen nam demee ba noppi sëriñ ma bànji wax ne day delloo moom wàllam dem jënd ci am mbàjj ci fukk ak ñaar ñëw yët ko sëriñ bi mu nangu ko ne ko foo ko jëlee mu wax ko ca lam ko jënde sëriñ bi delloo ko ko ne ko xanaa xamoo ne li ñu fi indi ci ngeen bokk mu xaw a diibal sëriñ bi sëqaat ci xaalis bi jox ko nee na ba mu ko seetee daa la lam jënd woon mbàjj ma képp sëriñ Tuubaa xaadaloo laahu maxtaaraloo mas naa wan sëriñ Bànji kaamilu baayam sëñ Njaga bi mu jógee ci géej gi nekk ko sunu borom moo ma mas a wax kaamil bii fonk ko mooy dox sa digg ak noon yi booba demagul ci géej gi nee na moo tax ba ma demee ba ci géej gi gis ko ci samay gaa ci ay gaalam mu xam ne tubaab yi seen pexe di joy daal di dina ko xoolal xool ko sëriñ bànji xool ko gis ci allahu guñ jël mu ne ko fii de daa mel ne daa am daa am jël sëñ bi ne ko jël mu ne ko waaw kaamil sëriñ bi ne ko kaamil boobu monté day ñoo yàgg waaye xëy na da nga cee am ab cër ne ko defar ko mu bëgg koo bokk sëriñ bi ne ko déedéet ku toll ne yàlla nga bëgg ko bokk xanaa kay da ngay ut xeet dangay ngay xeet ba am foo ko dugal foo ko mën a dugal li ci des nga bokk ko mu def noonu boo defee am ne bokk mooy jël ab baat dugal ko ci diggante ñaari ci benn kaw bind wala ci beneen kaw bind mu ne ko nag yàlla kenn du ko bokk ci ay bind te te te eh, téere sëñ téere boobu sëñ sëñ Banji baayam moo ko joxoon sëñ bi sunu borom nag bi ko bi ko baayam joxee sëñ bi sunu borom da ko waxal ne ko kaamil boobu mooy dox si digganteeg noonu yi sëñ bi te bi sëñ bi dem ci géej gi bàyyiwul xel ci loolu ndax aal ji mu fi jóge woon ak takku bi mu fi jóge woon bi mu demee ci géej ga di yër ay ci kaamil ba nee na ba ko gisee rek laa xam ne noonu yi seen pexe yi du amtu liñ bëgg dara dañ ko ci man ndax sunu borom xamaloon na ma a kaamil bi mooy dox si digganteeg kii bi nee bi ma ñëwaatee suñ bànji moomu ma jox ko kaamil bi ne ko kaamil bi de sa bàyyi ma ko joxoon daal koy nettali la ko ci suñu borom waxoon sëñ ne euh, sëñ bi mu ko joxee ne ko yër ko nee na bu mu ubbee rek dafa yem ci xët woo xam ne dañ caa jël ak allahu maanaam allahu lañ ci jël goo xam ne binduñu ko mu ne ko fii daa mel ne daa amul jël sëñ bi ne ko jël moo ne kaamil bi yàgg nañ lool waaw bu ko xamal ne ko daal yàgg naa kaamil bi waaye seetlu ma ko ci na ko ne ko xañ ne lañ ci moo tax nga mën cee gis ab daan ko baat bi ñu ci ko mu bëgg koo bokk sëñ bi da ko déet ko toll na yàlla dañ ko bokk moom allah <laughs> da ngay xeet ba am foo ko dugal la nga sa xeete nga bokk ko te yàlla moom nga <laughs> sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na alquran wàccam gu njëkk Tuubaa la woon lu baatinu la <laughs> waxi sëriñ bi ci mokkal alquran inna alladi laysa fi jawfi shay'un min alqurani ka baytil gharibi am na ñaar ñoo xam ne bañ mokkalee ba bind kaamil yot ko sëriñ bi da leen ne bis ñi ko tey ci mag ñi ngeen bokk bokkatu ngeen ci bokkatu leen ci gone yi sëriñ tubaa xaadalahoo laaw maxtaar neena ku nee ku làkk ku làkk làq na wépp yiwu seet ci alquran maa farat naa fil kitaabi min shay'in sëriñ moxtaar bintaloo mas naa dégg ci nit mu ne ko yéen murid yi bi suñ borom di wax azhabtum tayibaatikum fi hayatikum dunya wastamtaatum biha yéen a tax mu ñëw wax sëriñ bi mu ne ko man baaxumaa tudd nit fu mu nekkul waaye alquran ñëpp lay waxal ubbil kaamil boobu wax ko bind yami wàcce mu def ko yem ci ëddxulool janata antum wa asbaajukum tu'muruna loolu mooy sëñ Muxtaar Binta Lo dafa masoon di wax ak kenn kooku ne ko yéen murid daa mel ne yàlla li muy léebu ci alxuraan yéen la ko wax bi mu naan am na ci ñoo xam ne maanaam seen tuyaaba ak seen lu baax lépp ci àdduna lañ koy lekk mu jeex ñu jeexal loolu loolu la yàlla wax ci aaya am na ñoo xam ne daal seen lu baax ak seen tuyaaba ak dañ koy far lekk ci àdduna mu jeex buñ demee jeexal nañ ne ko yéen murid yi a tax ndax booba njaareem neex na lool njaareem neex na xëy yoon yëpp ngi mokk ndax wet gu nit ñëw ñu jóge fa indi ay xéewal jox ko sëñ bi njaareem mel na àjjana xéewal googu muy gis nag ku sëñ bi seexal lu dul jeex topp la loo bëgg ñu jox la ko xéewal googu tax nag mu ne yéen murid daa mel ne li yàlla wax naan seen xéewal rek lu baax fi ngeen koy jëfandikoo mu jeex bi mu ko waxee mu ñëw wax ko ne ko man baaxawumaa tudd nit fu mu waaye nag na nga xam ne alxuraan moom ñëpp lay waxal maa wax ko ne aaya woowu bu ñu ko askanele itam moom man mën na cee bokk rek ndax alxuraan bàyyiwul kenn bi mu ne ko ubbil kaamil boobu nag dafa ubbi yem ci sunu borom fi mu wax nit ñi leen dugg leen àjjana yéen ak seen njaboot <laughs> nga xam ne daa ne alxuraan daa tontu laata suñu mag bi ko ne ko li mu jàppoon loolu amul waaye lii yàlla wax fii addunaam fii aj adduna gi àjjanaam la fële itam àjjanaam la nga xam ne moom waajo daa mel ne daa warul ci gis daal am na ko sëriñ bi mas wax lu nekk ci sa xel mii ku mas a toog ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko lu nekk ci sa xel di war nii mu ne ko dara sëriñ bi jël kaamil bi sëriñ bi jël kaamil bu tege foofu ubbi ko yem ci wa aataakum min kulli ma saaltumuhu mu ne ko am na loo bëgg mu door a wax soxlaam wa aatu wa aataakum min kulli ma saaltumuhu baati alxuraan la yoo xam ne suñu borom dane jox leen nit ñi lépp lu ñuy laaj bi bi ñëwee ci baat boobu xam ne kii daa am lu mu bëgg mu ne ko daa am loo soxla mu door a wax soxlaam takkuk tak euh, sëriñ bi ci firi alxuraan wa maa yaalamu taawilahu illa allah sëriñ Tuubaa la maxtaar loo nee na ku la gën a ñemee firi alxuraan moo la gën a ñemee fen sëriñ Tuubaa xaadalahu llahu maxtaar loo mas naa fekk ñuy firi ba toll ci sóoratul mulki ba mu agsee ñu tëj téere ba mu laaj fu ngeen toll fu ngeen tolloon ñu ne ko sóoratul mulki mu ne li ngeen ci daa teg ñu ne ko makkiyatun i'da wa salaasuna ayatan mu ne baatub alxuraan bu ne am na lu toll noonu ci ay maana te mooy fanweer ak benn képp ku maasewul xam lépp nag war a koo war a koy sëriñ bi daana firilu alxuraan bu baax bu yàggoon waaye ginnaaw bi la ko tere tere bu gu jégg day wax wax nañ ne buñ ko daa jàmbat aw maral senn la muy njëkk a wax naan xanaa dañ koy tere alxuraan lu mel ne nag jàng ba mën a yër tafsir yi nga yër ko loolu moom day mel ne bokkul ci li muy tere waaye nag wallahu na ahlam waxi sëriñ bi ci njariñi yenn saar yi min alqurani suratun salaasuna ayatan safaat li rajulin xata xufira lahu wa hiya tabaraka lazi biyadihi almulku Sëriñ Tuubaa xaadalahul la waxtaar loo nee na boo bëggee am mboolem loo yéene ci sa borom wala ci mbindeef yi na nga sax ci jàng sóoratul furqaan yi juróom-ñeenti yoon ginnaaw julli ginnaaw ginnaaw julli gu ne boo bëggee ñu jéggal la bëgg a mel ne bis ba nga juddu woon ci ñàkk bakkaar deel saxal jàng sóoratul duxaan yi guddi bala ngaa nelaw boo bëggee wërsëg bis bu ne na nga saxal sóoratul waaqiati bala ngaa nelaw boo bëggee mucc ci fitnay bàmmeel na nga saxal jàng sóoratul mulki bala ngaa nelaw Sëriñ Tuubaa xaadalahu laa muxtaroo nee na kuy sàkku yàlla sunu borom dana jariñu jariñ moroomam kuy sàkku lu dul yàlla dana loru lor moroomam mboolem tegtal mboolem tegtal tegtalkat yi ñeenti xaaj lañu ku lay tegtal àdduna ak ku lay tegtal jaamu yàlla ak ku lay tegtal xam-xam ak ku lay tegtal yàlla mu ne ku la tegtal àdduna fitnaal na la ku la tegtal jaamu yàlla sonal na la ku la tegtal xam-xam jubal na la ku la tegtal yàlla noppal na la digal yi nag ñooy yoon yi jëm ci àjjana tere yi ñooy yoon yi jëm ci safaan ba saa soo nekkee ci ndigal soo saa boo nekkee ci ndigal soobu ko soobu nga yoonu àjjana safaan yi itam noonu man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut saa boo bëggee ak saafarawu dénk naa la fatiha saa soo bëggee mucc ci loo ragal dénk naa la falaxi ak naafi saa soo bëggee ak wattu ci lépp dénk naa la ayatul kursi yi moo xam danga leen di bind wala nga leen di jàng boo bëggee am dara ci alal denk naa la ngay jàng suratul waaxaante ci guddi sëriñ tubaa xaadalahu llahu maxtaar lahu nee na tabaraka la si biidihi l mulk wa huwa ala kulli shayin xadirun aaye aaye bii buñ ko peese woon ak wérdu yëpp mu wat leen aaye woowu rek tabaraka la ci biidihi l mulk wa huwa ala kulli shayin li waraloon mu wax ko itam daa am kum laajoon lu te nga gis ma gis la ba sa baay faatoo ba léegi mu ne ko daa am ku ma joxoon aw werdu ne ma day bañ siyaara day bañ siyaara kenn sëriñ bi tere ko loolu aaya boobu wax ko loolu leerul leeruk sëriñ bi leeruk sëriñ bi ci alquran ak hadis waajaxani al hadis wal ayatu wa taabali al baqaa wal ayatu sëriñ tubaa xaadalahu llahu maxtaaralahu nee na ba yàlla sunu borom waxee ahlul kitaab ne leen yaa bani israila uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fadartukum ala alalamina waxaat leen wa aataykum maa lam yuuti ahadan min alalamina ci làmmeñu yonenteem yi làmmeñu yonenteem yi loolu taxul ñu topp ay ndigalam taxul ñu bàyyi ay tereem sëgg ci weddi rek dëddu yàlla akub yonentam booba la wax ak ñoom ne leen fa inna allaha aduwun lil kafirina allahu waliyul muminina nañ ñam fi ba boobu ñu jàng alal